xew xew bu kenn julli tàkkusaan lu dul ci Banu Qurayza dafa bari woon ay njàngat yiñ ci jotoon a gis yooyu léegi mu des ñu war a continuer muy gis nañ saxaaba yi radiyallahu anhu ñii julli nañu ba tàkkusaan jotee ñeneen ñu julli wuñ ñu julli bien après bañ àggee mais est-ce que dégg nañ fenn euh, ñu duggante waaye yow wala benn kuréel bi mere beneen kuréel bi ndax deful ñun li ñu def ndax ñoom defuñu li ñu def est-ce dégg nañ ko ci nettali bi kallaa ah, ah loolu dégguñu ko mukk mukk mukk dégguñu loolu dégguñu fenn këne ñoom ñenn ñi julli dañoo dugg ñi julliwul waaye ñi julliwul tekk dégguñu fenn ñu daldi rentrer ñi nga xam ne ñoom ñoo julli ndax lan masaailul xilaaf fil furu' ndax diine ji suñu boroom da koo yombal bi mu xéewal ji mu defal xeetu seydinaa muhammad aleyhi salaatu wassalaam bokk na ci mu defal leen tàggatal leen ay aima mujtahidiin ay boroom xam-xam yoo xam ne àgg nañ ci darajaay ijtihaad def effort d'interprétation ci texte yi ni mu defoon saxaaba yii bu texte ñëwee nga gis ñu am ci ay rootuwaay ay déggin yuute loolu la def xeetu ulamaul umma al mu'tabirin noonu lañu mel mooy boroom xam-xamu xeetu yi noonu la loolu moo tax ngay gis masala xanafiye yi wax lii wala imaam abu xanifa wax lii waxuma la moom taalibeem bi imaam muhammad ibn hasan al shaybaani mi nga xam ne taalibeem la gis ci leneen lu wuteeg moom li mu gis te pourtant est-ce que imam Abu Hanifa da ko yow léegi dàq naa la sama sama école jóge fi ndax lu tax may gis benn ari ngay gis le contraire ah déedéet waaye moom it mere sëriñ bi ndax moom tey dafa gis moom dafa gis lu wuteeg man imam Malik gis leneen mbir Maliki ñaata ay wuute moo am ci seen boroom xam-xam yi pourtant kenn merawu ci ki ci des wala mu def ko noon dootu ko tudd bu dajee teg moom dootu ko nuyu ndax maskala sàngam da ci wuteeg man Shafi'i yi loolu lañ gis xoola Maliki yi ñenn ñi jàpp ne xabdu di julli jël teg sa loxo ci dënn lool mooy mazhab bi ku mel ni ñoom imaam Ibn Abdul Bar ak ñooñu mais est-ce ñeneen ñi nga xam ne jàppuñ ñoom ñu jàpp ne sadlu mooy wàcce mooy mazhab bi dangaa dégg ñuy xeexante bi di di dóorante ay misil di bind téere naan yéen waxu ngeen dëgg dégg ngeen ko amul Shafi'iyya yi noonu Hanabila yi noonu ci seen biir laa wax mais même boo génnee ñeent yooyu gisoo ci mazahib bi mooy foo gis ñu koy def mooy ñooñu ñooy les fanatiques yi nga xam ne xamuñu dara moo tax wuute daf fa yàgg am ci masaa'ilul furu' mooy ci masala yi nga xam ne foofu tamit wuute man na ci am na yoo xamante ni wuute amu ci am na yoo xam ne moom laaj mooy ne moom du nangu wuute est-ce que yàlla kenn la non loolu moo amul ñu naan xanafiya yi nee nañ lii maaliki non loolu amul Maturidi yi nee ñu lii Ash'ari yi nee loolu amul loolu amul yàlla kenn la moom moo tax kenn taxaw fi naan sama sëriñ nee na yàlla kenn na loolu wax du yàqu la ak mu sa sëriñ mën a toll sa sëriñ a ko wax loolu yàlla kenn la sa sëriñ a wax loolu ñépp a wax ku ñuy jullit lool nga gëm lool nga xam mooy yooyu moom mooy yi nga xam ne nag <laughs> mu yooyu furuu yi mooy branche lool waaye li nga xam ne mooy source bi raacinu mbir yi loolu muy ngëm yàlla ngëm yàlla amul xilaaf est-ce que dañoo war a gëm yàlla di nga dégg ñu naan zahiri yi nee noo ngëm yàlla nag ci ay conditions nga koy gëmee déet amul këne am nay jamono yoo xam ne walla déet amul voilà loolu côté yooyu amul furu yi waaw comme ay nan lañuy ñuy jullee bu ñuy julli est-ce que taaya bi nan lañ koy waxeek yooyu walla yooyu ay branche la azaka bi ainsi de suite loolu ay branche la mais ngëm yàlla gëm yonent bi alayhi salaatu salaam amul xilaaf amul xilaaf amul wuute képp ku taxaw ne yonent ma lay saab saab yonent la mais man mii di waxit yonent la moo yow yéeféer nga ndax loolu amul wuute ñu naan hé il faut respecter ndax waa ji boroom xam-xam la kii non non loolu amul wuute dafa am tamit yoo xam ne moom la ñuy wax wuute ah, fu wuute mën am mooy nit du def loo xam ne moom ci boppam moo génne boppam ci l'islam ba pare di def ay déconnage am yi naan nañ ko bàyyi ndax wuute daa am respecté leen wuute wan respecté wuute loolu kan moo la ne wuute daa am foofu hein ndax àjjana existe na ndax safara existe na ndax yàlla am na ndax malaaka yi am na loolu daa am wuute loolu amul wuute ndax yàlla am na loolu daa am wuute afillaahi shakk ndax nekk na ci mbir yàlla shakkut ak sikki sànga ak sikki sàkka ombre de doute bu ci mën a am kon loolu moom amul wuute amul taxul ñuy wax yooyu moom moom moom moom taxul ñuy wax moom foog naa loolu moom foog mu leer mooy nit koo xam ne moom moo génne ndax l'islam li imaam al-Tahawi wax li la ciy génne mooy nga relier li la ci dugaloon ay kalimatu laa ilaha illa allah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam boo ko renier yaa ci génne sa bopp boo ko weddee yaa ci génne sa bopp voilà kon loolu mooy loolu formulaire ñu xam fan la wute mën a am bu dul yii ay nan lañuy jullee ñii ne man bu ñuy julli allahu akbar damay yëkkati sama loxo ba ba mu agsi sama nopp yi ba mu euh, xida a nekk euh, tolloog nopp yi ñii ne noo da ngay def nii rek bu yemee ci ci ci jëyi noonu ainsi de suite yooyu noonu ak est-ce que damay xabdoom duma xabdu ak bu may wàcc est-ce que damay jiital samay loxo wala damay jiital samay óom loolu noonu loolu nit manoo ñëw ne man li ma ci li mazhab bi ma ci topp li ma ci topp moom la ñépp def ku ko deful sama ennemi nga loolu ku ko def kooku mooy jaahil boo xamante ne doo trouver ku ko gën a réer ndax yow dangaa amul droit sax yow amoo droit man awma droit ne man par exemple man damay xabdu ma ne léegi man bu ma gisee ku xabduwul dama naan ko bu fi xabdu non amoo droit bi amoo droit bi comme li imam Sufyan ath-Thawri wax imam Sufyan mu ne idha ra'ayta ar-rajula ya'malu al-'amala alladhi ikhtalafa fihi al-'amala alladhi ikhtulifa fihi wa anta tara ghayrahu fala tanha imaam Sufyaan ibn Sa'id ath-Thawri yii nii may wax nii côté bii nii à partir de fii damay jël li boroom Rimaax di say al Seydi al-Cheikh Omar al-Haaji Omar al-Fuuti Taal radiyallahu wax loolu laay indi à partir de wax jii ma commencé di waxu imaam Sufyaan ath-Thawri ci Rimaax mu ne wa naqala ndax dane wa naqala abu omar bi sanadihi ila thawri mu ne imaam abu omar ibn abdil bar al andalusi boroom at tamhid dafa toxal ci càllaleem ba ci imaam al thawri di sufiyaan ibn said al thawri ñewoon contemporain imam Malik tudd nañ ko rek ci jataay bi weesu bu ñuy wax affaire Seydina Shu'ba ibn al-Hajjaj ñu ne woon ñoom ñaar ay xarin lañu woon ñoom ñaar ñii dañ doon ànd saa su ne daanaka Seydina Sufyan ibn Sa'id ak Seydina Shu'ba ibn al-Hajjaj léegi imam ne boo gisee nit li jëf-jëf joo xam ne boroom xam-xam yi mais pas ay gaa yi lambda yi ñoo ci ñoo ci wute non loolu taxul ñu wax moo a <laughs> Sénégal dafa neex quoi mooy da gis ñoo xamante ni nii man rek lañ tane daanaka mooy bu ñu amee àlluwa sax waxuma am àlluwa mais <laughs> buñ amee àlluwa ba seen àlluwa effacé wu baa mu damm yàgg na ñoom ñépp ñu yem ñu jël masala yoo xam ne buñ ko masoon a posé Seydina Omar ibn al wax ko ko jamaa saxaaba day dajale kibaaru saxaaba min al muhaajiriin wal ansaar lay dajale du ci nangoo wax ñoom lay dajale ut conseil consultatif ñu xalaat ci mbir mi d'après li ñu gis ci sunna ak alquraanu borom bi ana at euh, xew-xew bii laaj bii ñu malaat laaj lan lañ ciy tontoo moom lool la doon def Seydina Omar radiyallahu gis ñoo xamante ne nii amuñu àll wala bañ amee àllu seen àllu wa damm na bu yàgg xamuñu dara julli rek boo leen ci laajoon ay masala du dem jàpp rek mënuñoo jàpp nga gis leen ñu toog di waxtaane sujet yu mel noonu ku nekk naan nii laa ko xalaate moo tax ñun wolof il faut ñu def benn attention te loolu nag responsabilité ñi yàlla may xam-xam ñoom ci lañu ñoom surtout ñoom seen responsabilité la ndax nit ñi dañoo dem ba foog ne xam-xam moo ko wax sa xalaata yam ah déedéet nga xam ne dañuy ubbi rajo yi di wax lan ngeen ci xalaat yaa subhaanallah yow loolu loolu noonu erreur manu koo féete kaw nit koo xamante ne nii comme gars yi ubbi benn antenne di wax di dañuy waxtaane tey waxew jamono ci mbiri jamono yi léegi nit koo xamante ne nii doomu njaaloo la ndax day doon nam du donn baayam loolu mooy sujet bi ñoom ñi toog ne ñooy im ñooy ñooy animer mbir mi wax ci seen xalaat ba doyal après ñu ne nag dinañ ubbi antenne yi bu ko defee nit ñi woote wax ci seen xalaat kallaa loolu du deme noonu yaa subhaanallah loolu loolu du sujet ay wax xalaat ndax ñun wolof xamuñu xam-xam lool la lool la man dama koy wax saa su ne ku xamul nag danaan waa ji dañoo xeeb mais ku xam-xam nga ne li may wax mooy dëgg suñu pro suñu population boo ci génnee boroom xam-xam yi bariwuñu seen wax ñiy wax bari nañu ñiy wax moom wolof wax kese lay def mais est-ce que li muy wax tegu na fenn. ñooñu ñoo bariwul waxkat yi bari nañu waaye ñi nga xam ne seen wax tegu na fu leer ci alxuraan ju leer sunna su leer ñoo ñoo néew ñoo ñoo néew loolu moom du demee noonu diini masailu ad diiniya laysat bi wax sa xalaat du ay wax sa xalaat wax gis nga waxu imaam Maalik bu am solo boobu rahmatullah alayhi bi mu doon wax nit bu ñu ko laajee laaj ci diine na jël àjjana mu teg ci càmm ci ndejooram jël ci kanamam àjjana ak mu jël àjjana teg ci ndejooram jël safara teg ci càmmoñam léegi moom mooy xool bu ko ci neex mu dugg lool mooy lan mooy mu tontu mu xam laaj bi xam liñ koy ton li xam tontu bi xam teg yi mu tontu te yàlla kese tax kooku mooy moom tànn na dugg àjjana sànni na boppam ci àjjana ji mu tànn duggal boppam safara mooy lan imaam Maalik mooy lan mooy moom mu leer ko liñ koy laaj xamu ko mais quand même muy aventurer wu quand même je di tâtonner ay foog naa yaakaar naa ñi ci gën a dëgëru fit baat yooyu sax duñ ko ci dugal dañuy ñëw ne lii la loolu boroom xam kooku mooy lan mooy moom tànn na daldi dugal boppam safara alladina ñi nga xam ne dañuy wax ci yàlla ci mbiru yàlla ci mbiru diina ji bi xayri bi bi bi bi bi bi nga xam ne amuñu ci benn preuve wala hudan wala kitaabin munir amuñu ci du njub la tegu du téere bu leer la tegu ñuy wax rekk boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne képp ku def lool tatoñe ci mbiru diine ji masala buñ la man laaj wala lu questionnement bu posé wu nga tatone même bu dee dangaa trouver am nga bàkkaaru ku wax ci diine ju lu dul dëgg lu mu xamul ndax diine kenn du ci tox tatone ndax boo waxee xam nga loolu mooy lan mooy lii ma wax moom la yonent bi alayhi salaatu salaam wax bu taxawoon fii lii ma wax lay wax man dama koy rapporter suñu boroom lii la wax loolu la tekki loolu lay tekki loolu lay tekki de yaa subhaanallah kon loolu mooy danger yooyu moo tax wuute bi ki ñu naan ñoom ñoo wuute mooy borom xam-xam ya ah, pas n'importe qui la imam Sufyaan mu nekkoon boo gisee nit ki muy jëf-jëf joo xam ne uxtulu fa fii dañ cee wuute yow exemple damay joxe benn exemple man Shafi'i la exemple man bu nee man Shafi'i la ma gis ne julli fajar dañuy def qunut dañuy qunut man manumaa ñëw gis waa joo xam ne comme ab Hanafi mu jàpp ne kenn du ko def man ma ñëw di dugg waa yi ndax dama koo gis muy qunut julli fajar julli ñaari ràkk yooyu noonu suba julli suba muy muy koy xunul mais manuma koo manuma koo dugg lu mel noonu la Seydina Sufyaan Sawri di wax rahmatullah alayhi ne boo gisee kuy jëf tax na cee wute gisoon nañ wax wute bi yow man ngay def lu wuteeg loolu wa anta tara ghayra fala tanha bu ko tere bu ko tere naan ko é eh, yow lii kenn du ko def lii kenn du ko def waaw ŋàññi kenn moo tax mu ne woon cheikh cheikhul xaaj Umar radiyallahu anhu wa qaala cheikhu shuyuuxi abu Umar fi tamhiidihi alaa taraa anna saxaabata ixtalafuu wa humul uswa falam ya'ib ahadun minhum alaa saahibihi wala wajada alayhi fi nafsihi moom cheikh alxaaji Umar ba léegi ci Rimaax ci Rimaa radiyallahu anhu mu ne alaa ndax gisuloo ndax gisuloo alaa ndax yow gisuloo ne euh, saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom wuute nañ ci ay masala ñaata masala lañ wuute wa humul ñoom ñooy royukaay ñoom bu ñu xamee yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo ñoom ñoo tax alxuraan bi fan la jaar bu dul woon ñoom te ñoom ñooy royukaay yi ndax kuy ja kuy topp yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo la ko gën a topp fopp fopp fopp fopp ak koo man di doon mu ne xanaa gisuloo ni mu ne shaykhu shuyuukhi sëriñu sëriñ mooy kan abu omar mooy abu omar ibn abdul bar al andalusi boroom ak tamhid moo tax mu ne fii tamhidihi ci téereem boobu di ak tamhid mu nga xam ne mu ngi koy shara li nga xamante ne mooy muwatta u imaamu Maalik ibn Anas radiyallahu taala anil jamii mu ne xanaa nee na ci tamhidam boobu xanaa gisoo ne saxaaba yi ci seen bopp ñoom ñi nga xam ne ñooy royukaay yi dañoo wute ñaata yoon lañ wute te seen wute yooyu kenn daal di wu ci ŋàññi ki ci des wala wajada alayhi fi nafsi ndax am na mu ne te wala wajada alayhi fi nafsi te amalu ko jàppalu ko loolu ak ak mer ci waa ji wuteeg moom jamais ñaatoon laa la fi wax ànd nañ ñoom ànd ak yonent bi alei satu salaam ñii woor ñii wooru saafarna nabi sallallahu alayhi fa minnal saa'im wa minnal muftir ànd nañoo yonent bi aleyhi salaatu dem di voyage am ci ñun ñoo xamante ne nii de dañoo woor am ñoo xamante ne wooruñu hey hey le problème c'est ça fii nii gis nañ sànq nii lii li tax ñu nekk fi nettali bii kenn da kan moo kan moo ŋaañ kenn kenn ŋaañul kenn ndax am na ñoo xam ne duñu la ŋaañi quand même. du ñu la ŋàññi bu ñu la gisee ngay def lu contraire rek ñoom li ñuy def ak li ñu jàpp ne ñoom loolu comme que loolu lañ leen leen nettali ne seen sëriñ lii la doon def wala seen doomi sëriñ ñii lay def te kon moo ci seen sëriñ la ko jële kon ku def lu contraire ak lii mooy dangaa contre sëriñ bi am na ñoo xam ne du ñu la wax dara ndax benn peut-être ñemewuñ la koo wax ñemewuñ la koo wax mais quand dañ la koy jàppal muy am mer muñ la dencal een la een ngoo xam ne ndax loolu saxaaba yi nag radiyallahu anhu seydina abu omar ibnu abdul bar mu ne loolu lépp xew na te kenn doonul woon ŋàññ kenn te doonul woon mere kenn ci ñoom doonul woon mere ki nga xam ne mooy saaxiba te ñoom ñooy royukaay yi loolu la ay le fait que nag nekk fi waa ndax loolu euh, leen li koy indi mooy mooy ab jaahil ak koo xam ne muqallid ama la moom day suivisme aveugle lay def xam nga nit ñi nag yemuñu nit ñi yemuñu am na ñoo xam ne suivisme aveugle moo gën ci ñoom ndax xamuñu il faut ñu xool ci boroom xam-xam yi koo xam ne moo leen doy ñu daal di koy topp di ko roy ci lépp lu mu def ñu def ndax ñoom seeni bagaas foofu la yem fokk ñu doxal diine ji te lool fokk ñu jële ko ci kenn wattabi' sabila man anaba ilay suñu boroom loolu la wax ci suuratul luqmaan toppal yoonu koo xamante ni dafa jeng jëm ci man dafa jëm ci man ku jëm ci man toppal boo amee ku mel noonu nga ne man man yëf yi yépp ay xilaaf yi usul yéeg affaire yi mas xaw ma ci dara mais man imaam Maalik ibn Anas de doy na ma masala mu ñëw daal lu mu ci wax rek man loolu laa bëgg a xam bu ma ko xamee ma jëfe ko kooku mën naa def loolu mën naa def loolu te yow amoo droit ñëw nag naan ko yow lu tax ngay def lii non doo ko yi wax nañ la sànq bul ŋàññi keneen ki fekk affaire yi ci usul kii la nu mu tudd masailul furu' la yii nii lañu wute wute bi kay sax na alxila al ix alxilaafu mu'tabar am na te jóge na ci ñu war a jóge respecteel ku nekk moo tax lenn li xoola Sénégal am na ñoo xam ne dañu jàpp xam nga am nay temps te yàggul sax loolu bi mu dañee ngiiru imaam Malik kese lañ xamoon am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne eh, yeneen ngiir yi commencé fa nit ñi di ko xam di ko jàng ba ñenn ñi di gis ne seen bopp que ne man ngiir benn ban Shafi'i la moo ma kiiwal wala Hanafiya yi man moom ma gën a kiiwal am na ñoo xam ne pour ñoom loolu problème la ab invasion invasion la lan lañuy wax yow lii di yiw tub nga jàpp mbir mi ab problème mais ñun dañoo feebar wala la ndeyeen a feebar wala ñu lan moo ñu dal ñoo ñu jële fa ñu war a jële nekk ay imaam comme moom nga ñëw naan ay affaires yi voilà euh, léegi téere yi Sénégal commencé na yàqu ndax léegi jàngatuñu Laxdari jàngatuñu Xalil ñoom da man bu ñu waxee lool man maa ngi doon tiit ñu ne dañoo délaissé xam-xamu diine bi di di di di liiri roman kese man looloo ma doon tiital mais ñu naan téere yu bees yi dañuy jàng ay ay ay bolooxalu maraam ay ay lii téere bu bees la téere bu bees la bolooxalu maraam téere bu bees la waaye ay yii lañuy jàng ñiy jàngay Umdatul Ahkaam yi wala ñiy jàng téere yu bees yi mbind yu weex yi mbind yu weex ak yu xonq quelle est la différence waaye téere bu xonq bi sax daa gaaw a maxe moom la max yi gën a yépp yi du ay weex naam xonq na kan moo la ne le fait téere bi xonq na moom moo gën a yàgg téere bële hein mooy li nga xam ne tegul fenn mais na ko yor ci tablette sax tablette bi sa téere bi da koo gën yow sa àlluwa bi daa gën tablette bi mais gënu ko xanaa du support rek boo xam ne lépp ci suuf sii lañ jóge buur yàlla boo ko créé moo ko fi def ah moo eh, loolu invasion loolu kalamit yow nga war a sant yàlla ndax loolu day tax nga nga ubbeeku xam ne ndax li tax bokk na ci xeebaate gi nga xam ne moo tax ñu xeeb ku ñu bari mooy suñu suñu tëju ci fenn te xamuñ ne mazhab boobu ñu nekk rek yow buñ la fa waxoon wuute yi fa am ci seen biir ci yenn masaa'il yi danga naan xanaa kay déedéet moo tax léeg-léeg nga gis bu ñuy wax ci mazhab yi nii ndax wax ci mazhab yi moo gën a diffisil ñëw rekk wax noonu ci kaw ñu ne lii moom la ubbee mooy li gën siiw loolu foo ko déggee mooy ne am na wax yeneen ñu am man nga te de gis keneen ci boroom xam-xamu mazhab bi mu ne lii mooy mazhab bi lu wuteeg yow li nga jàngoon foog ne lii la te loolu génnoo ci benn mazhab nga ne mais comme que xamoo ci loolu ndax jaahil nga comme man après nga jàpp ne kon lële bu ñëwee day gën a yi mukk te amul nga ne man comme que man kii laa topp képp ñépp ci moom lañu war a jële loolu dafa am amul hein moo tax moom ba léegi Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu mu ne wa qaala al-Qaraafi mooy damay jël pas damay topp ligne ligne rimaax li mu wax mais damay jël yenn ay laal fii laal fii yoo xam ne dañuy ay citation yu indiwaale radiyallahu anhum mu ne imaam al-Qaraafi bu mag mu ne nee na inaqada al ijmaau ala ala anna man aslama falahu an yuqallida man sha'a min al-ulamaa bi ghayri hijrin wa ajmaa alsaxaabatu ala ann man istafta aba bakrin wa umara wa qalladahuma fa lahu an yastaftiya aba hurayra wa muaaz bna jabal wa gayrahuma min gayri nakiir fa man iddaa rafca haadayni alijmaacayni fa alayhi daliil fa alayhi daliil mu ne ba léegi moom boroom rimaaxu xizbir raxiim ala nuxuuri xizbi rajimi euh, euh, alcheikh euh, alxaaji omar ibn said al fuuti attuuri algadawi radiallahu an mu ne imaam alqaraafi da nee na consensus communautaire fasu na këne képp koo xam ne dafa tuub dugg ci lislaam mu neex ci aimma yi ñu xam ci l'islam yi mooy boroom xam-xamu l'islam yu mag yi surtout mazahib yi ku ku mu ko ci neex mu ne man ci lay toog mooy nit exemple nit ku tuuboon tey comme yow benn tubaab mënu la tuub tey wala benn wolof wala benn comme man ni doon tuub nga ne ko nag ah dangay xam ne nag jàng yow li la war li la war ndax ñun léeg-léeg dañuy wax baat yoo xam duñ ko seet ndax war war mooy loo xam ne obligation la xam nga léeg-léeg sax da gis ñu ne war naa seeti diw ndeke jubluwuñ ci war boobu kon obligation la mas mooy bëgg naa lañ bëgg a wax man de bëgg naa seeti diw ñu ne war naa seeti diw loolu nag dinañu ko nangu ci yenn yi wax yooyu mais bu dee ci xam-xam moom il faut mbir yi précis rawatina ci domaine u fiqh loolu moom wax yi dañoo am importance mënoo ñëw kuy dóoru tuub nga ne ko léegi yow li am mooy alhamdulilah yal na la la yombal léegi nag dangay xam ne li la war li nga war a def mooy nga jàng laxdariyu jàng kiiwu maaliki loolu mooy li la war loolu nag moo amul moom la naan ne imaam al-Qaraafi te imaam la ci maaliki mu ne consensus communautaire rahmatullah alayhi façon na que ne képp ku tuub bu ko neexee mu topp ku ko neex ci boroom xam-xam yi ci loo xam ne amul benn tënku ñu naan ko à condition non ku mu neex comme que boroom xam-xam lañ ñoo xam ne reconnaître nañ seen am xam-xam te ñu ko reconnaître du ñun mooy boroom xam-xam yi seen biir kan mooy kan ana kan ci ci monde islamique bi kan mooy remettre en cause këni imaam Ash-Shafi'i boroom xam-xam la loolu am na amul kan mooy remettre en cause ne imaam Ibn Hazm boroom xam-xam la amul kan mooy remettre en cause ne kan mooy remettre en cause que ne imaamul a'imma Ahmad ibn rahmatullah alayhi boroom xam-xam la lool kan moo koy remettre en cause amul kon léegi mooy ku mu neex topp. ci amul loo xam ne amul benn tënk mu ne te bo bo mu ne ba léegi imam al rahmatullah alayhi te boroom boroom saxaaba ñoom d'accord nañu dëppoo nañu këne consensus ci ñoom këne képp koo xam ne dangaa ñëw am benn masala nga ñëw laaj ko Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ñu toon ñu wax la nga topp leen ci loolu liñ la tontu bu la neexee nga am beneen masala nga dem seeti Seyna Abu Hurayra bàyyi fi Seyna Abu Bakar ak Seyna Omar dem ci Seyna Abu Hurayra ak Seyna Mu'adh ibn Jabal dem ci ñoom kenn ci ñoom ñaar laaj ko tey te laajoo ñële ñu ngi fi loolu ñépp d'accord kenn du ne xam-xam bi ci kenn lu tëju amul képp ku la ne kii moo xam-xam-xam bi yépp ci moom la ne ku dem feneen doo xam dara waxulu dëgg xam nga yooyu waxu yooyu ay surtout ngay dégg gaa yi yenn sëriñu Sénégal yi leen ni ñu ko tàmm mooy seen fanatisme googu noonu ñu nekk ay fépp lépp fii la ne fii nii la ne fu lu waay dem di wuti feneen du ko fa fekk amul ku bàyyi fii dem feneen di fa seet leneen ci mbaax ak leer xamal ne doo ko fekk ku la wax lool moom waxula dëgg ak ku man di doon kooku waxul dëgg te bu ñuy laaj ana ñan ñooy waxkatu lu amul yi yow boo ko fa bàyyee seeti keneen damay ragal ne yow naafiq nga sax yow ndax amul waaye narka la nit mën a toogi yàlla ñi xanaa xam ñun dañoo xamul dañoo desee xam kuy suñu borom suñu borom di joxe li mu yor di ko jox ku ko neex nga ne man parce que fii sama ñu maam moom li mu liggéeyal diine tax na li baax lépp fii la ne newul feneen mais loolu mooy yan wax dégg gaa yi di fattasoo ko ñenn ñi di yuuxu di ci mais waxu la dëgg booy fattasoo ko tàccoo ko kontaan kontaanal ci wax ju dëgg kooku day lay wax lu la neex te diñ fa yàgg boobu moytuwul ni moom ngay mel di wax lu amul ndax danga koy reporter ba pare ànd ceeg sécurité ndax dangaa dégg ab sëriñ wax ko ndax ndax moom li mu wax amul waaw loolu la di bu dee li wax amul loo bëgg ñu wax leneen mais amul ndax la fekk que ne am na non loolu moom ñeme wuñu ko moom ndax raayalante gannaaw ndax mooy diw loolu kenn du ko fi def mu ne ku mu neex saxaaba yi ñoom ñépp consensus ci seen biir que ku laaj Seydina Abu Bakar benn masala walla Seydina Omar bu ko neexee mu am yeneen masala yu ko traversé mu dem laaj Seydina Abu Hurayra wala Seydina Mu'adh ibn Jabal te kenn du ko du ko critiquer min ghayri nakir mu ne nag képp koo xamante ne ni danga woote ne ñaari ijmaa yi dafa yëkkatiku yow la ñuy laaj ne la léegi këni loolu seen jamono la woon léegi moom sama sëriñ rek a fi ne wala ki may topp rek a fi ne kooku mooy indi lay wuy wane ne lool mu wax mooy dëgg te ko am man maa ci teg ne du ko am waaw ah. loolu la kon affaire yi lool la kon nag mbir yi te dañoo war a xam ne mooy boroom xam-xam yooyu moo tax dañoo war a xam ne source ci l'islam acte yi mooy alquran yi nga xam ne ñépp ci d'accord ak sunna moo tax imaam euh, Cheikh El Hadj Omar mu ne wa huma fekk muy wax ci bunt boobu ci wàll wi muy alquran mu ne ya xoolal muy wax bay wax naan nan ngay xam yow mu ne laa xukma illaa lillah amul àtte lu dul àtte bi yàlla wa annahu la sabila ila ma'rifati hukmihi illaa kitaaba illaa kitaabu alladhi anzala amul wenn yoon wu nit mën a li yàlla àtte lu dul ci téeréem wa sunnati rasuulihi ak sunna yi ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam anzala ilayhi daalikal kitaab mi nga xam ne ci moom la wàcce téere bi sunnaam mooy leeral alquran yonent la saa moo koy leeral mu ne wa huma jami'ul ahkaami li hadhihi yi am ci yoon wii nga xam ne mooy kojuk muhammad al muhammadi sallallahu alayhi yépp acce yépp ci ñaar yi la ne alquran ak sunna fama kaana minhuma saabitun maqbulun abadan lu nekk ci ñaari téere yi lu sax la te mooy sunna bu wér a tax ñuy wax maqbulun lu ñuy nangu la abadan ba faw amul ñu naan loolool jamono yonent bi alayhi salaatu la woon doxatul boo fi nee doxatul après yow ëndil dalil buy wan ne doxatul waaw mu ne wa maa kaana min al ijtihaadi tahayya'u qaabil lil qabuuli wa mu ne mu ne nag lépp loo xam ne nag lii mooy yi nga xam ne moom du deñ alquran ak sunna mais bu dee ijtihaad kese te loolu moo moo fi xewal moo tax madaahib bi am ndax bu doon ne mbir mi teg si leer na leer boo xamante ne nii amul wuute kon wuute du am mais yow yaa jàpp ne dafa leer yow foog nga ne bu leeroon noonu moos ñi la ëpp xam-xam fopp gin laa rafetum xel di boroom xam-xamul islam bii dinañ ci wuute bu leere woon yow di nga mu ne lépp loo xam ne nag ci ijtihaad la jóge effort d'interprétation loolu nekk na loo xam ne lu ñu mën a nangu la waaye tamit lu ñu mën a delloo la voilà ndax lan lan la ñuy waa léegi kon nan la ñuy xamee loo xam ne lu ñu mën a delloo la ak lu ñu mën a euh, nangu lii mooy deuxième bi xam nga sànq wax naa la koo xam ne xamul kiiwul moom ci am nii la bokk day seet kenn ku mu doy mu topp ko kooku foofu la yem mais kii nag muy wax nii fii nii mooy koo xam ne dépassé la foofu koo xam ne am na leen matériels qu'il faut kooku moom day seet est-ce que du ne rek diw wax na c'est-à-dire diw wax na kese non mooy ne day xool est-ce que wax jooju tegu na ci sunnaay yonent ma saa saa tegu na ci alxuraan xam nga looloo taxoon Seydina Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu doon wax lool naan waxam yi yi muy wax nañ ko nañ ko natte alxuraan ak sunna mais du du loo xam ne da koo wax pour fair play ah ay gars yi naan fair play yooyu non loolu taxu koo jóg ñoom xamuñoo sax ay fair play yooyu yëfi diine moom dëgg la dëgg la wala du dëgg wala waaye ñoom ba non mooy ne est-ce que dëppoon ak sunna ak alquran alquran ak sunna lu dëppook moom lu dëppoowul ak moom ngeen ba mais mos loolu mooy manoo tere kon nit ki mu xool mais xam nga ne ki lay wax lool àgg na foo xamante ne ni moom nga foog ne moos koo xam ne loolu mooy ay curse ay curseur ci lay tegu seet ko bu baax xam li muy wax xam nga ne kooku du la wax loo xamante ni génn na ci ñaar yooyu mais du la tëjal buntu boobu ndax buntu boobu dafa masal am ndax buur yàlla dafa jox nit ñi xel ñuy xalaat ndax nit yow boo ko gëmee way noonu am na nit ku mën a ñëw ne la ah non bi mais day xool léegi xoolal. de toute façon mënoo trouvé doo trouver mu génn ko waaye kon loolu moo tax affaire yi mu ne mu ne lu jóge ci ijtihaad effort d'interprétation bu boroom xam-xam di def day nangu ñu jël ko mooy possible nañu jël ko mais possible nañu delloo léegi nan lañuy xame ne lii dañ ko war a jëlam dañ ko war a delloo mu ne famaa waafaqal kitaaba wa sunnata fa maqbulun bi tabaciya wa maa xaalafahuma fa marduudun bil asaala laa asla lahu mu ne moom ba léegi cheikh alxaaji umar radiyallahu anhu ci ar ci rimaax ba léegi mu ne léegi ni koy xamee mooy lépp loo xam ne ci yooyu dafa dëppook sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hein téeréb alquran ak sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kook dañ koy topp mooy ijtihaadam boobu nekkul lu dul dafa topp moom du ne lu bees lu mën di mais bi tabaaya de façon dañ koo topp ndax la ndax dafa dëppook alquran ak sunna mooy ñun alquran ak sunna lañ topp mooy tax euh, xanaa xamoo boo toppee benn sëriñ ne mooy sa sëriñ nga topp ko réellement te yàlla kese tax réellement yow du moom nga topp mais yonent bi alayhi salaatu salaam mu topp moom nga topp sauf que moom moo ko fi newal voilà moo tax mu ne bi tabaiya wamaa xaalafahuma mu nee nag ijtihaad boobu dafa wuute alquran ak sunna kooku fa mar duudu lu ñuy delloo la biir asaala ci cosaan ndax lu wuuteeg alquran ak sunna ca cosaan lañ lay déglu ne voilà léegi nag nit ñi xam xoola imaam Maalik li wax moo tax mu teg ci ci biir mu ne wa ila hada ashaara imaamu daaril hijra ba léegi imaam ibnu cheikh alxaaji omar al fuuti radiyallahu anhu mu ne te ci wax ji lii nii moom la jundu imaamu daarul hijra bi imaamu këru gàddaay gi di seydina imaam maalik ibnu anas al asbuhi radiyallahu anhu mu ne bi qawlihi ci waxam dem wax kullu kalaami faqihin maqbuulun wa marduudun illaa kalaama saaxibi haadal kalaama saaxibi haadal qabr mu ne loolu la imaam Maalik nag kon xam naa ci waxam ji la ñuy tëje ñun waxtu wi mu ngi continuer ndax buntu bi buntu mooy masala yii yu yu yu am solo la te jara yàgg ndax bu ko defee ñun ñu xam man a supporter l'autre bañ am ñaaw njort te dara ginu la rëy ci bàkkaar ñaaw njort ci sa mbokku jullit te loolu dalay yóbbi nga koy jëw ngay jëf foog ne yaa ngi def lu baax ndeke kontam nga ko yóbbu indi al barda al xasadu wal barda loolu lépp ak mbañanteeg i lépp daldi xew ndax loolu ndax ñàkk xam imaamu Maalik ibn Anas wa huwa miskul xitaam allah fama a'zama mu ne kullu kalaami faqih waxu fo faqih bu ne faqih boo mën di gis ay waxam maqbuulun am na luñ ciy nangu wa marduud am na luñ ciy delloo loolu nag ñépp ci yam yow bul taxaw naan non ñii diw diw lay no diw lay wax mais man sama kii non ñépp ñépp ci yem ñépp ci yem kullu kalaami faqihin waxu képp koo xam ne ku aji pas fiq jàng fiq nii kese de mais ku am dégg gu sew ci diine boroom xam-xam bi tax ñuy wax nitu yàlla ko sell ki tax ñuy wax waxu kooku ku nekk mag mooy susceptible na possible na am luñ ciy jël ak loo xam ne luñ ciy delloo la ba mu des illaa kalaama saaxibi hadha al ba mu des nag waxu boroom xabru bii ndax fa la doon toog lu jànga joxoñ xabru bi ne boroom xabru bii nii ba mu des waxu moom nii bi alayhi salaatu wassalaam mooy ki nga xamante ne waxam moom bu waxee mooy ndaj dëpp gi ndax ku topp ku ko topp yàlla nga topp wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sinon bu dul moom keneen ku wax ku ne waxam c'est susceptible am luñ ci de nangu ak liñ ciy delloo loolu nag buñ ko xamee mooy tax yow doone man diw lu mu wax par force kese ku def leneen lu wuteeg moom mooy mel ni bàkkaar nga def kon loolu moo tax il faut yii nii yu am solo la ah ku ci gën a bëgg nag lu gina yaatu ci wàll yi mooy ci eh, huitième bunt bi ci rimaax ak li nga xam ne mooy eh, septième bunt bi nga dem ci sharaab yi nga xam ne moom na ko suñu sëriñ Cheikh Mouhammad Moustapha radiyallahu anhu daal di def ci mu ngi ci archive yi rimaax bu dugg ci archive yi tapeel Google rimaax boo defee rimaax R I M voilà wala archive point org di fa am yooyu yépp yal na buur yàlla def mu mottale ko ci euh, jàmm xéewal yi nga xam ne ñoo ci ne yépp mu ñu ñu ñu am leen